أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab fil baabi al haadi wa thamaaniin ba'dal mi'a an abi muusa radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ta'aahaduu haadha al-qur'aan fawalladhi nafsu muhammadin biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan mina al-ibili fii 'uqalihaa muttafaqun alayhi kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ubbi woon nañ bunt bi defoon benn mbëbëstal euh, bu xaw ci wàllu kii mokkal alquran fàtte ndax boro bul fàtte ne imam buntu bi ñu nekk muy chapitre cent nekk ci kitaabul fadaa'il téere ngëneel yi mooy deuxième chapitre ginnaaw ñu gisee li nga xamante ne mooy fadlu qira'atil quran ngëneelu jàngal quran ñaareelu bunt bii nag mu tudde woon ko baabul amri digle bunt bi wax ci digle guñ digle bi ta'ahudil qur'an di am ay ay ay rendez-vous ak alqur'an bari loo koy révisiter di ko réviser wa tahziri di ko baamtu di ko seetaat di ko di di nafar hmm? di seetaat sa àll wa di delluwaat ci sa àll wa alqur'an wa tahziri ak di moytandikuloo nit ki min ta'ridihi lin nisyan ki am ñu ci mokkal ba pare muy gaaral boppam ci luy tax mu koy fàtte waaw léegi nag côté boobu lañ taxawoon eh, ci ma mbëstal eh, taxawoon ci eh, walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des comme niñ ko waxe woon al imam fii ñaari aaya ñaari xadis la fi indi indiwul aaya ci kanam mu ngi indi ñaari xadis ngir di mooy toddakaloo jaam yi yoo xam ne yonente bi alayhi salaam moo ñuy mettre en garde que ki xam ne ñëw na ba mokkal alquran est-ce yi moom waaye na def attention de man nga ko mokkal en l'an mille quatre cent quarante quatre boo fàgganee ci daal beenu weer wi at mi muharram nga ko mokkaloon fekk jàngoon nga ko lu yàgg sa at yi jiitu waaw ñu inaugurer la defal la ab ab fête ndax jar na fête waaw bu màgg nga ñëw tari say waajur kontaan bu dee gone la waaw ñëpp kontaan say nijaay say tonton say say say say tanta say bàjjen ñëpp kontaan waaye gis nga boo fi sàgganee révisé wu di ko déglu lu bari di xoolaat di di ko naafila wala boo en tout cas ngay di koy déglu di ko révisé wala di ko seet di di fuñ la fekk ngay ngay jéem wala am ay bés yoo xam da nga naan di nga fexe li nga ci mokkaloon ci quinze jours di nga ko tariwaat ci yaay xool noo koy def ak programme bu la ci neex boo ko deful gis nga boo moytu gaa yi balaa jumaa daa bi di jot ci at moomu nga ko mokkaloon buur ne yàlla boo moytuwul lu bari dañ ko ci fàtte waaw moo tax yeneen saa salaam nag di ñu moytu ko noonu nag di def loo xam ne ñun ñooy gaaral suñu bopp ci fàtte bul fàtte fàtte la ci jataay bii ñu génn te ni am na fàtte yoo xam ne waa ji tayu ko moo tax yeneen saa salaam ne woon wax leen nusiya bi sa waay ñaaw na seen wax naan nasiitu fàtte naa ndax nasiitu kat li muy wane mooy waa ji moo ci moo ko moo ko gaaral boppam ci càgganteef ak càgganteewam ab euh, sàgganteem dafa sàggan ak càgganteem <laughs> moo tax euh, euh, mu fàtte waaye yoo xamante ne moom dépendre ci moom comme liñ la waxoon ci jihaad ji la nekk wala temps yooyu am feebar bu ko dal wala mu am ay mbokkam yoo xam dañoo am ay problème mu nekk ci jàttalul lu bari manu koo def ba yooyu dem loolu loolu du loolu ngañ waaye li ñu ngàññ mooy yow ngay sàggan waaw ba li nga xamante ne nag mooy la nga mënoon ci alquran moo xam ab saar la wala ay aaya wala alquran bi yëpp mu ne mes ne fes ne men teñ daal di taxu génn ci sa zakira bi sa xel mi lool moo garaaw al imam kon hadis bii la njëkk li muy hadis mille deux <laughs> junni ak ñaar waaw hadis mille deux waaw ñu ngi ci alfi mu ne an abi Muusa mu ngi jële ci baayu Muusa mooy al-Ash'ari radiyallahu anhu an nabi muy jële ci yonente bi alayhi salaam annahu qaala nee na ta'aahadu dee leen revisité dee leen nafar di delluwaat hada al qur'aan ci al qur'aan ji hmm. dee leen ci dellu rek képp ku ci amoon dara loo ci man deel fexe di ci delluwaat di ko xoolaat di ko dégluwaat di ko récité di ko jéemaat loolu na ngeen ko def de waaw man ta'ahadu wax na ngeen def man rasuulullahi maa leen ko wax waaw hada al qur'aan al qur'aan yi may régulière moo gën a gaaw ah fa walladi nafsu muhammadin waat naa ci ki nga xam ne bakkanu sayyidina muhammad li man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi mu ngi ci loxo muy borom bi la huwa moom alquran ashaddu moo gën a gaaw tafallutan daldi échappé wu daal di minal ibili ka gëléem fii uqulihaa waaw gëléem gi nga xam ne dañ koo yeew daal koy takk muy xëccu ba takk ba yolom gis nga alquran rëcc moo gën a gaaw gëléem rëcc ci bu ñu ko yeewee mu ne muttafaqun alayhi hadith bii de al imaam al ko waaye naka noonu ki nga xamante ni mooy sëriñam non al imaamu Muslim bokk rahmatullahi ala al jamii mu njëkk mi mooy est ce que ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ di al imaamu moo leen ci jiitu woon rahmatullahi ala al jamii al imaamul la ko kitaabu fadaa'il al Qur'aan baabu istizkaar al Qur'aan wa ta'aahud mu ne xaddatana Muhammad ibn al-Ala mu ne xaddatana nettali nañu Muhammad ibn al-Ala di sëriñ waa kutubu sitta Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne xaddatana Abu Usama mu nekk ñu nettali mooy Abu Usama di Hammad ibn Usama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullahu ta'ala Abu Usama al-Kufi rahmatullahi alayhi an Burayd moo ko jëlee ci Burayd di Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari Abu Burda al-Kufi rahmatullahi alayhi al-Ash'ari surtout imam Sayyidina Abu Abu Musa mi jëlee hadith bi an Abi Burda kon Burayd ibn Abdillah mu jëlu ko ci maamam muy Abu Burda mu jële ko kon an abi Burda mu jële ko Abu Burda di Abu Burda ibn abi Musa al-Ash'ari moom nag waxoon nañ lañu am nañu ne Haaris la tuddoon ñi ne Amir ñi wax leneen ñi ne non turam mooy yim kii rek Abu Burda googu la tudd nga xam ne juge la woon fële ci Kufa radiyallahu anhu an abi Musa mu jële ko ci baayam di Abu Musa Abdallah ibn Qays ibn Sulaym ibn Hadar abu musa al-ash'ari at-tamimi al-basri waaye al-kufi radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ta'ahhadu al-qur'aan fawalladhi nafsi biyadihi fii fawalladhi nafsi waxul nafsu muhammad lool parce que imaam version imaam muslim la fi indi mais pas bu imaamul buxaari kanta imaamul buxaari rahmatullah ala al-jamii' moom da ne fawalladhi nafsi biyadihi waaw waat naa ci ki nga xam ne sama bakkat mu ngi ci loxoom la huwa moom al-qur'aan ashaddu moo gën a tar tafassiya imaamul yi noonu la ko soloo gisoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn tafassiya mooy ak rëcc hmm? minal ibili mooy tafallutaa moo gën a gaaw mën a rëcc échappé wu ca ka ko mokkal minal ibili ci ci li nga xam ne mooy gëléem min uqlihaa ci fa nga xam ne foofu lañu ko yeew muy fa nga xam ne lañu yeew gëléem gi moo ko gën a gaaw kon nag mu ngi noonu kanta al imaamu muslim Abul Husayn rahimahullah moom al imaamu muslim moom benn borom la ko indi mu ngi ko indi kitaabul masaajidi mawaadi'i salaa baabul amri bi ta'ahhudil qur'aan mu ne haddathanaa Abdallah ibn Barraad al-Ash'ari wa Abu Kurayb mu jëlee ko ci ñaari sëriñam ku njëkk mooy Abdallah ibn Barraad al-Ash'ari di Abdallah ibn Barraad ibn Yuusuf ibn Abi Burda kii surtout imaam Sayyidina Abu Muusaa la waaw radiyallahu anhu ah. jami' Abu Amir al-Ash'ari al-Kufi rahimahullahu ta'ala wa Abu Kurayb gis nañ ko sànq mooy Muhammad ibn Ala sëriñ wa kutubu sitta rahmatullahi ala al-jami' mu ne ñoom ñaar ñoom qaala lana haddathana Abu Usama moom lañ ci sànq Hammad ibn Usama ibn Zayd rahimahullahu ta'ala an Burayd mooy Burayd ibn Abdillah ibn Abi Burda an Abi Burda mu jëlu ko ci maamam jëlu ko ci baayam di Abdallah mais maamam Abu Burda hmm? an Abi Musa mu jëlu Seydina Abu Musa al-Ash'ari an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ta'aahadu haadha al-Qur'aan fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan min al-ibli fii uqulihaa mu ne wa lafdhu al-hadiith li Ibn Barraad al-imaam Muslim kon gis nañ cal eh, eh, kaddu imaamu muslim yi moom laal imaamu a kii indi an-Nawawi indi ci Riyaad bi rahimahullah imaam muslim nag mu ko ndee mu ne wa lafdul xadis kaddu xadis bii nag ma fi indi mooy libni Barrad mooy surtout imaam Abu Muusa bi al-Ash'ari Abdallah ibn Barrad kaddu yi ma ko jàngale laa ko indee mais pas kaddu yi ko euh, Abu Kurayb ndax Abu Kurayb kaddu yi mu ko jëlee ngay gis nga imaam yi indi ko foofu ta'ahadu ta'ahadu al-Qur'an fa walladhi nafsi bi yadihi la huwa ashaddu tafassiya min al fi uqliha loolu mooy kaddu yi na Muhammad ibn al-Ala euh, Abu Kurayb al-Hamadani al-Kufi rahmatullahi ala al-jami' kon hadis baa ngi noon léegi kon ban lëkkaale ginnaaw njàngat bu njëkk boobu ñaareelu njàngat ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bii nga xam ne moom lañ nekk di wax ci digal ñuy ah réviser al-Qur'an di am ay ahdu ay pacte yoo xam dañ koy jël ay rendez al-Qur'an waaw tey mooy tëndaku Euh, lañ ci manoon ñu koy gaaral ci li nga xam ne mooy fàtte su mu jóge ci suñu tàggan loolu li nga xamante ne mooy euh, lëkkaale bi mooy ne yonent ma sar sam fii mu ngi wax lu leer di ñu mettre en garde di ñu digal dafa am digle ba pare mu am mettre en garde comme ni imaamul Nawawi rahimahullah jële ci hadis yi tax mu tudde ko mu ne ta'ahadu hadha al-Qur'an loolu am waaw dee leen am ay waxtu dee leen am ay rendez-vous dee leen réviser di dee leen dellu ci alquran ji waaw régulièrement dee leen ko lire di ko nafar régulièrement waaw loolu mooy digli mooy digal gi mooy dëkkaale mag baabul amri bi taahudil quran kon jeex na léegi nag beneen côté bi mu ne mu muy mettre en garde bi mooy wax tahzir ak mettre en garde moytu na ko loona ñu koy ñu koy gaaral ci fàtte mooy côté bi mu ne fa walladi nafsu muhammadin bi yadihi waaw lu tax ma leen koy wax day leen ko réviser di ci dellu di ci baam di ko baamu di di nekk koo xam ne da ngay miin alquran miin leen alquran waaw gis nga ndax wat naa te bu amut woon solo yeneen saa saa waxam lépp am solo rawatina mu dolli ci ak waat te soxlawul mu waat ngir ñu dëggal ko kon bu ci dolleeg waat ba pare waat ci nga xamante ne bakkanu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi boppam rasulullah sallallahu alayhi wa mu ngi ci loxoom loolu day wane gina yokk li nga xam ne mooy ah ñu dégg li muy wax te doxe ko waaw gis nga alquran la huwa ashaddu tafalluta moo gën a mën a rëcc minal ibili ka giléem gi min uqliha ci li nga xamante ne nii mooy fañu ko yeew waaw waaw kon nag mu ngi noonu kon ñaari côté yëpp a ngoog digle gi ak metre en garde ak moytandiku loo xam nga gisoon nañ hadis bu mel nii al imaamu Abdallah ibn euh, Mas'ud moom lañ doon wax bi passé bi naan yoon salaam nee na te boobu moom la imaamul euh, Bukhari njëkk indi laata mu ciy teg hadis euh, bii ci buntu boobu. Hmm? te tamit imaam Muslim tamit indi na ko foofu bim naan bi samaawal li ahadihim bi sa ñaaw na bi sa du lu rafet maa li ahadihim lu dal kenn ci ñaan yaqulu mu naan nasiitu aayata kayta wa kayta. wa fàtte naa laayam nangam ak nangam bal musfiya na wax dañ maa fàttaloo wastazkirul qur'aan dee leen révisité di fàttali wante waaw ngeen di sàkku di ko fàttali wante di téewalante di xool ngeen bokk ngeen koy defante ngeen nekk ñoo xamante ne dangeen ngeen di mudaakara di fàttali wante ci alquran ci mokkal gaak yooyu fa innahu ndax waaj naa ci yàlla ne gis nga alquran moom ashad moo gën a tar tafassiya min sudurir rijal que ne fes génn ci li nga xam ne wicc ci dënn góor ñi mi na naani ci jur ji gis nga fii dane naam fii mu ne ibil mooy naam yooyu ibil la ci jublu parce que ibil moo gën a moo gën a am <laughs> labilité muus buñ ko yeewee mu fexe bari ci jur jëpp moo ci gën a ay <laughs> loo moom gis nga attention gis nga boo ko yeewee dem sa yoon tëbbi na la waa moom toog ay fan jaaroo boo moyul boo ñëwaatee boo ko fekk <laughs> waaw waaw dina dina def ay manigance xaw ma la ay ay pexeem daal ba boo ñëwaatee moom di fi fekk leneen lu dul gëléem <laughs> waaw mooy air bi daal di ko fi fekk waaw air bi ñëw fekk fi ngelaw ngeen naan moo ëndu moom gëléem waaye <laughs> fekk moom dem na yoonam waaw kon parce que moom dafa gaaw ci e, nefes moom gëléem li nga xamante ne mooy e, ricc da cee waaw da cee aay lool waay waaw <laughs> da cee moom kon loolu dañ e, ciy bàyyi xel <laughs> waaw voilà kii mu ne al imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne boo gisee ren saa saa tudd gëléem fii mu ne li anna min sha'nil ibili tatlubu tafalluta ma amkanaha fa mata lam yata'ahadha bi ribaatiha tafallata fa kadhalika haafizul qur'aan in lam yata'ahadhu tafallata waaw bal huwa ashaddu fi dhalik mu ne parce que dafa nekk ci mbiru gëléem gis nga eh, dafa nekk koo xamante ne nii mooy day sàkku saa ne boo ko yeewee yeew bi da ko mel day da koy déranger <laughs> day fexe rëcc lu mu man ngir rëcc da koy def gis nga nag yow ngi ko yeew bu dee doo ñëw di ah jekki ne xaaral ma dem waaye ci géttu géléem gi xool waay xoolaat ñëwaat tiima jëlaat fi nga ko yeewoon dëgëralaatal affaire bi parce que ko takkee yenn takk yi muy muy muy xëccu bari mën na yolob wala boo mën na tax affaire bi ah, euh, mbir mi mu gaaw a rëcc gis nga boo ko yeew nga koy xoolaat di ko càmbaraat mu ne day dem yoonam naka noonu alquran boo ko dul réviser waat day naaw li am ba de sax moo gën a rëy ak gaaw waaw kon nag mu ngi noonu quoi loolu lu ama am solo la <laughs> waaw kon loolu lu solo la quoi waaw moo gën a gaaw de mooy gëléem gis nga ni muy ay yëpp banaan fees alquran nag moo gën a gaaw <laughs> waaw kon loolu nañ ci bàyyi xel quoi te borom bi nee na dama koo yombaloon de wala qad yassarna alqur'ana lidhikr fa hal min mudakkir yombal naa alqur'an ngir ñu koy tudd di ko jàng di ko revisiter di ci dellu waa waay di ko waxtu waaw ana kan moo pare ngir loolu waay gis nga bis te daa nekk qawlan thaqila inna sanulqi alayka qawlan thaqila wat naa ne borom bi nee na yoren saa sam dañuy wàcc ci yow kaddu goo xam ne gu diis la gis nga nag boo ko dëgmalee comme li al imam ibn Battal wax rahimahullah ne fa man aqbala alayhi bil muhafaza wa taa wa taahudi yassar yussira lahu wa man a'rada anhu tafallata minhu waaw képp koo xam ne dëgmal nga alquran ginnaaw ba ñu suñu borom ne dafa nekk qawlan saqila kaddu gu diis waaye it neen lu mu diis diis yombal naa ko ngir ñi nga xam ne ah min muddakir muddakir mooy ci ngay dëkk ah. mooy nekkul bon muddakir man damay ñëw bon euh, góorgóorlu ci léegi après ma fàtte non non non dañ ciy dëkk waaw muddakir mooy mooy da ngay nekk en action tout le temps présent continue di ci nekk waaw kay léegi nag mu ne képp koo xam ne kon dëgmal nga ci al alquran di ko wattu ak di ko révisiter di ko baamuwaat di ko nafaraat ah kook borom bi dina ko yombal lam ci mokkal mu des waaw waaye wa man a'rada anhu képp ku ko dummóoyu ginnaaw ba nga ko yeewee tafal la tamit mooy day rëcc ci yow waaw da ngay jekki waaye naan waa man de sawaay affaire man de arrahman sawaay dama ko doon tari comme bi léegi xëcc xam ne mënatuma kon laa la ndax lan parce yaa ko du réviser waaw loo foog <laughs> réviser wu kon euh, boo réviser wul na la leer na affaire yi moom du fi toog di la xaar kon nag yeneen saa salaam di ñu mettre en garde ci euh, ñu ñu ñu ñuy sàggane loolu waaw ñu koy sàggane waaw waaw allahu akbar waaw moo tax al imaam al al xaafid na xajar hmm, mu ne mu ne tashbiih bi waqaa bayna salaasati bi salaasa mu ne dafa yeneen saa sam dafa melale fii ñetti mbir ci ñetti mbir fa xaamilul qur'aani shubbiha bi saaxibi naaqa waaw mu ne boroom alqur'aan dañ koo ki mokkal alqur'aan wattu ko dañ koo melale boroom naaga gi ki amul giléem benn wal qur'aan kanta alqur'aan ñaareelu melale bi bi naaqa moom ñu daal di koy melale giléem gi wal xifdu takk bi moom ñu melal ko naan bi rabt ci mooy mooy mokkal gi ñu melal ko ci rabt mooy takk gi ñuy takk giléem gi waaw mu ne eh, léegi kon loolu la mooy lan mooy boroom alquran mooy koo xam ne dafa am naaga la ko yonent saa daal di melalee même bu dee alquran a gën a màgg amul dara lu niroo moom kalaamu rabbil alamin la waaye sauf que yonent waaye saa salaam dañu ci jàngal te yàgg nañ koo gis ci hadith yi mooy di melale ngir jegal fahma compréhension boo xam da ngaa bëgg ñi ngay waxal comprendre ko nga melale leen ci loo xam ne ñoom lu ñu xam la xam nga nag dañoo moon gëléem yoroon ko xam koo di ko yor saa su ne yoneen saa salaam nag euh, jox leen misaal ci jur gi ñu am bi ci gën gaaw mën a rëcc mu jox leen ci misaal nen alquran nag noonu la mel kon saaxibul naaqa mooy saaxibul mooy xaafizul quraan bi ki mokkal alquran yoneen saa salaam melale ko ki yor gëléem léegi kanta li nga xamante ne nii mooy li mu qur'an gi nag mooy naaga bi waaw mooy yow yow xaafis bi mooy am nga alquran dugal nga ko sa bopp alhamdulilah li koy yeew mooy lan lan mooy li koy takk par rapport ak giléem gi boo ko gam-gam léegi mooy di réviser loolu mooy ar-rabt waaw boo ko deful danaan mes waaw day dem yoonam waaw <laughs> nan la ko euh, saar ba waxoon am na ñu koy askanale imaam Ash-Shafi'i rahimahullah al-ilmu ah saydun waaw wal qiraa'atu qayduhu ah qayyid ulumaka bil withaaqil bi bi bi bi ribaatil waasiq <laughs> fa min alxamaqati an tasida an tasida ghazalatan thumma tatrukahu tatrukaha bayna alxalaiqi taliqa wax jël mel noonu al ilmu saydun wal kitaabatu voilà te wal kitaabatu qayduhu qayyid ulumaka bil hibaal al waathiqa fa min al hamaaqati an tasida ghazalatan thumma tatrukahu bayna al xalaa'iqi taliqa voilà <laughs> mu ne al ilmu gis nga xam-xam saydun am rëbb la gis nga mooy boo demee ba am ko du ci fu neex di lekk lu nooy ak lu neex kese tey seet fi xumbe kese nga fay ne ci noonu ngay amee xaa xam-xam déedéet du loolu waa ah. kon nag al ilmu saydun xam-xam dafa nekk loo xamante ne am rëbb la waaw wal kitaabatu kantaa di bind mooy da ngay bind yow alquran yombal nañ la ko bu boobaa mën nañ ne wa ta'ahudu mën nañ ko soppeek loolu waaw bu dee wàllu alquran moom mooy ginnaaw bi nga defee ay effort waaw ñaata yoon nga toog di mokkal saa yi muy metti affaire yi niroo léeg-léeg nga mokkal ba foog ne pare nga ci ñëw lépp naawaat nga kii waat sonn kii da man ko laay rëbb nga de waaw xayru sayd nga def gën di rëbb waaw lii moom mën nañ ne wa ta'ahudu buñ ko booleeg fii wa ta'ahudu <laughs> mooy li nga xamante ne euh, mooy tax mu def waaw waaw mooy li koy téye moo koy téye bu baax moo koy long moo koy takk takk dëgër ko kon nag xayit ay wut kon nag yeewal waaw si yaa daka li nga xam ne yaa ko rëbb muy sa am xam-xam bii bu alquran ji nga mokkal na ko yeew bu baax bil xibaali ci buum yi nga xam ne alwaasiq yu dëgër yi waaw mooy lan di ko réviser ndax yeneen saa sam nee nañu taahadu hadha al quran day leen revisité di delluwaat ci al quran yi ndax waat naa ki nga xam ne bakkan yonent bi salman muhammad saa sallam mu ngi ci loxoom moo gën a gaaw ne mes que gëléem goo xam ne dañ ko yeew ci lañ ko yeew ci buum yañ ko yeew woquli haa moo ci gën a gaaw a mën a eh, ne mes daal di rëcc kon nag <laughs> qayyid ulumaka ah na nga teet sa xam-xam ne bil ulum bi bil bil bil xibalil waaw kii nga xamante ne nii daa nga woqalu mooy mooy mooy mooy buum yi waaw ci buum yi waaw mooy di ko réviser di ci delluwaat di wooraat di digluwaat di def nii waaw nga nekk koo xam ne yow dangay am ay dog yoo xam ne ci bés bi yoo xam ne moom ngay de sa bopp gisoon nañ li euh, Cheikh Cheikh Abul Mahamid di doon wax Cheikh am Sëriñ Tuubaa ci Masaalik waaw bi mu naan euh, euh, la tahjuranhu watluhu mu'abbida wastanbitan ma shi'ta minhu abada min al-ulumi mithlu sa mithlu salih salaf id min bahri lujjihi gharaf waaw mu ne de bu ko gàddaay moom alquran waaye watluhu mu ab bidaa dee kon jàng di ci dab dëkk dappee too waaw waaw léegi dañu ci xëcce lu la neex ci xam-xam yi loolu wax naa la c'est pas pour tout le monde ñëpp waaw loolu il faut nga am yenn prérequis ay bagages yoo xam ne wan am nga ko ci wàllu luga ci wàllu balaaga waaye ci wàllu xam-xamu xadiis ak alquran yooyu yëpp nga am ko ak usul yooyu ngir man di ko di ci mën a def yooyu comme ni waa salaf waaye dawlu yu baax yi doon def ndax ku nekk ci géejëm nga af waaye lu mu doon wax ne yow bu ko bàyyi waaw walaw salaasatan min al ahzaabi fii kulli yawmin duuna hijraanin lahu eh, eh, kama talabatul ilmi lahu zamun tima waaw foofu laa soxla woon surtout mu ne deel jàng alquran walaw salaasatan min al ahzaabi mais loolu mooy kii nga xam ne débutant la moo tax muy wax waaye euh, bon boo ne bon yow saa yow yow yow da ngaa dëgg da ngaa da ngaa taral affaire bi quoi sëñ bi kat radiyallahu anhu ñetti xisb la ma ne waaw euh, sëriñ bi radiyallahu bi muy wax mooy ñi nga xamante ne dañ ko dañ cee euh, ay débutants lañ à vrai dire lay wax mais ki nga xamante ne nii moom dafa nekk koo xamante ne hein <laughs> bidaayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid <laughs> ki nga xam ne daa dem. ba sori ci mbir yi kooku waxuñu ko deel yem ci ñett xadis par bés waaw loolu am na ñoo xam ne ci salaf yi ñoom dañ doon comme ñoom imaamu Shafi'i dañoo wàcce kaamil bi par bés dinañ fexe ut ko loolu nga xam ne yow tous les jours wala boo nee loolu dafa ëpp nga dafa bari dafa diis ci yow nga xaaj ko waaw nga xaaj ko di def ñaari bés yu nekk nga nga nga wàcce ci kaamil bi xoolaat ci lépp comme que yow xaafis nga da nga mokkaloon wa moo xam da nga koy naafila moo xam boo ko naafila wut di jàng wala leen li nga déglu ko leen li nga kii ngay def en tout cas yaay xool sa programme booy def waaw walaw même budul woon moo tax mu ne walaw même budul même bu dee salaasatan ñetti minal ahzaab bi ci xisib yi bés bu nekk <laughs> am nga règle bii rek boo ko tegee ci ñun ñu bari wadd nañ bu yàgg waaw ñetti xisib nga ne saay kan moo fi jàng fii ñetti xisib par bés ci alxuraan di ko revisiter waaw ñi la naan wax ne man te mu dëggu waxuma mu wax parce que bon bu waxul gaa yi njax i diw dekkete déedéet wax te yàlla tax ñu bariwul waaw waaw duuna hijranin lahu bu ko gàddaay de kama kem ni nga xam ne talabatul ilmi sàkkukatu xam-xam yi en général <laughs> ñoom dawuntimaa moom la ñu askanele seen bopp waaw waxoon naa topp ci fiqh beek waaw bu dee ñenn ñi moom bu dee talabatul ilmi université yi moom dadul sox ay fiqh yooyu moom moom moom du daraay diine waaw ñenn ñi moom waxuma la euh, domaine bi nekk de biologie lañuy def euh, adab la ñuy def littérature arabe ah, waxuma lool de ñu jàng ca la nga xam ne moom moom seen programme la te tamit dañ koo soxla waxuma lool mais buñ paree magazine de football yi de basketball yi waaye léegi téléphone yi waaw dugg tiq tuq ñoom ñëpp ak fu nekk ñu jaar fa lépp loo xam ne feuilleton yi nga xam ne ay feuilleton la ñuy seetaan ay théâtre ci la ñuy nekk nekk nekk nekk nekk nekk ba lépp lu ñu xamoon ci alxuraan mu naaw waaw waaw ñooñu moom <laughs> ñooñ moom nekkul ne daw talabatul ilmi fan ñoom ñooy beneen ilm lañ ne waaw ñoom talabatu caaxaan nañ sax waaw <laughs> sàkkukatu caaxaan yi <laughs> kon mooy loolu Eh, al ilmu kon saydun wal kitaabatu fële qayduhu eh, qayyid wa ne siyaadaka bil hibaalil waathiqa fa min al hamaaqati waaw foofu lañ ñemoon <laughs> fii nag ñun ñoo ne loolu comme que ci alquran ak bu lépp hadith bi mën nañ ne al ilmu ah saydun wa ta'aahudu waaw qayduhu mooy di ko revisiter xam-xamu alquran boo ko xasee am ah am rëbb la sonn nga ci. di ko réviser nag mooy li nga xam ne moo ngi koy gën a yeew kon nag qayyid ulumaka wala siyaadaka sa xam-xam boobu nga am sa alquran jooju dee ko yeew bil xibalil waasiqa ci buum yu dëgër yi mooy di ko révisiter mooy at-ta'ahudu fa min ndax bokk nag ci ràngate kooku kannasu ak bopp ak ak ñàkkub bopp <laughs> an tasida ghazalatan mooy nga ñëw rëbb benn kéwél yow nga dem ci àll bi waaw parce que sa maam dogoo la woon yow yow chasseur ci six cent waaw yow moom sa maam yi nga xam ne ñooy dogoo yi <laughs> fële sa Mali mën a rëbb lool yow ci ñoom nga bokk waaw nga ñëw di rëbb wala fee ca mbokku euh, Kolda wala Casamance ci rëbbkat yu mag yi ca frontière Guinea Bissau waaw yow nga ñëw wala ca ca ca ñoom Tambacounda nga nekk rëbbkat bu mag dugg ci àll bi rëbb benn benn ñamala wala benn bëyu gin benn antilope waaw wala benn li nga xamante ni mooy bëyu àll biñ ko nee biñ ko rëbbee nag jàng ko noonu nag waaw mu taxaw nag nga ñëw nag taxaw ci wetam nag waaw wan ko gannaaw nag di bàkku naan gaa yi woo gaa yi romb foofu <laughs> ne moo da ñëw ab piège yow nga teg ab piège waaw waaw mu dugg ci nag nga jàpp ko nag waaw léegi bi mu ko jàppee ba xëcc ko muy daw nga téye ko gis ay gaa yi gàll nga naan gaa bàyyi buum gi nag <laughs> di yëkkati sa loxo yi ci kaw ko cinq cinq minutes nga nekk fa di tàllal sa loxo yi ci kaw di bàkku da ngaa foog ne bi moom bi nga bi nga bi buum gi téye bi nga ko téye woon ak buum gi day taxaw di la xaar bi nga bàkkoo ba pare daal di tourner gisatoo luy niroog antilope laa wax mu ne loolu bokk na ci nga ko kay faminal xamaaqati bokk na ci ñàkk bopp <laughs> bi nga rëbbee ba am li nga rëbb ba jàpp ko yeew ko téye ko nii téye ko sa loxo nga bàyyi ko nag di bàq naan oh, maa ngi ngir yéen yi <laughs> waaye ñu ma ko jàpp te roccantal ko tël waaw ma jàpp ko léegi nga geestu gisatoo dara bu dee sa soxnaang la doon xaar ngir ndawal yow boo ñëwee dina la <laughs> nañu yem foofu <laughs> waaw walla yaasu billah bokk na kon ci ñàkk bopp bi nga amee alquran muy lu jafe borom bi xéewale la ko ngay sàggan nag ba mu rëcc waaw kon loolu hadis bi ci loolu lay wax wallahu taala moo xam nga xadiis yi ñu romb am na yeneen ay jàngat yoo xam ne man après ay deux après laa fàttale ko ma koy dégluwaat laa dégg ma ne mais am na njàngat yoo xam ne yu bari la hmm? mooy xadiis neuf cent quatre-vingt-dix-huit xadiis sayyidina al-Baraa bi wa an al-Baraa ibn Aazib annahu qaala kaana rajulun yaqra'u suurata al-kahfi wa indahu farasun marbuutun bi shatamayni benn waay boo xam ne daa am bu doon jàng suuratul kahfi mu nga woon fa woon moom aw fas woo xam ne ñu ngi ko yeew woon ak ñaari euh, buum léegi loolu mooy buumu sàll la ko wolof di wax en tout cas ca wa mbokki kajoor loolu euh, mooy ak tawakkulu di wàkkirlu waaye ñun ñi yoneen saa sam neew ko yow lu tax li yeew si gëléem gi sa fas yu woog manoo ko a bàyyi rek ah waaw dañuy xam ne yeew fas bokkul ci mettital li nga xam ne mooy animal waaw lu ne waa lu tax ñu leen di park fii di leen yeew bañ leen a yeew bu dee ne boo ko yow bu daw loolu nga xam ne alhamdulilah idées yi ñu farfalu yi léegi jàpp nañu ñu ngi ñuy wax dañoo yërëm animaux yi alors que yërëmuñ tous dañoo xamul dara rek waaw lu tax ñu di yeew di leen dugal fii non dañ leen a war a bàyyi ñuy doxantu ji waaw bu dee mën nañ leen a bàyyi ñuy doxantu foo xam ne dañu leen a cadré waaw mu am benn écurie boo xam ne du ñu fa mën a rëcc waaye foo xam ne da ngay dox ba ci àll bi wala foo xam ne yow même sa côté kër la mais boo ko yeewul sa buntu kër mu dem yoonam nooy def da nga ko yeew loolu wax yi ñu xamul dara la kon wàkkeelu ci yàlla eh, tekkiwul ne man du ma yeew du ma jël <coughs> ay matuwaay kii dafa jël ay matuwaayam yeew fasam wi di jàng waaw ñaari buum sax genre nay nii waaw te bi mu yeneen saa saam lañ jàngal lool mooy yeneen saa saam xam na ko wax ko ko moom ko yeew fasam neewu ko lu taxoon nga ko yeew waroo ko woon yeew ndax loolu walla wàkkirlu ci yàlla nga waroon a def bàyyi noonu kese fas wi bu yàlla dogalee ne dina dem dina dem bu dogalee ne dina des dina des loolu yeneen saa saam waxu waaw kon loolu dama am solo la <coughs> waaye euh, euh, beneen xadis bi ci tegu neuf cent quatre-vingt-dix-neuf loolu dañu dem ba koy wax après ne dinañ ko wax après fàtte ko mooy man qara xarfan min kitaabillahi falahu xasana wal xasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim xarf bal alifun xarf wa laamun xarf wa miimun xarf rawahu tirmidhi xadis boobu mu ne saa saa ne na ku jàng benn araf ci téere bi yàlla bi da nga am yiw mu ne yiw nag ci fukk yu mel noonu lay doon yiw bi waxuma alif laam mi mooy araf waaye alifun day araf laamun araf miimun xaraf loolu li ma ci fàttoon wax mooy lii <coughs> ku mel ne al imaam abul walid al baaji rahimahullah waxoon nañ masala boobu ñi nga xam dañu jàpp ne mais yeneen saa salaam dëgg la au début mënul woon liir waaye après man na koo liir ñoom yu mel nii dañ naan mën naa liir arab dañ naan lii kay da koy wane parce sa waay boo manul lecture yow mënoo liir nan nga mën a épeler ay lettres waaw parce que ren saa salaam bu ne képp ku jàng ab araf kon xam na luy xaraf ba pare mu xam ne arab yi am na xarab yu bari lu muy tekki day tekki almaan lu am maanaa ak mu mu wax leen ne waxuma leen lool waaye man arab yi ma ci jublu mooy xuru xuruful hijaa'i al xuruful hijaa'iyya muy l'alphabet arabe bi nga xam ne alifun baa'un boobu laa ci jublu mais ki ñëw bay wax loolu mënu la lire nga fokk. moom bon moom loolu la moom loolu la jàppoon yu mel noonu fa xadis yu mel nii day dëgëral waxam te tamit ci lay sukkandikoo te ne parce que yeneen saa salaam tamit manul ma nga ñàkk mën a lii ba pare naan leen euh, waxuma alif laam miim mooy xaraf mais dama ne alif benn alif mooy mooy araf laam mooy xaraf miim mooy xaraf ñu ne mais loolu kay xam nga ne gars yi nañu waxante dëgg waaye kiy wax loolu koy xam nga ne ko xam na lu raw loolu way mën naa liir <laughs> manu ko woon au début comme ni ko alxuraan waxe mais mujj gi man na ko waaye loolu masala la boo xam ne taxawoon nañ ci lool munaasaba bi moo doon loolu bon ñu fàtte woon ko wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu ci la ñuy ci la ñuy yem ci nii wallahu taala alam kon al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah